ngir mu wane ñi nga xamante ne ñoo gëm dëgg-dëgg waaye wane naafiq yi ak gaa yi nga xam ne dañ leen doon wax keroog dañuy dañuy dëpp naan dañuy dem ñu naan leen waay waay ñëw leen xare ci toolu yàlla wala boog ngeen defante seen bopp ñu naan bu ñu xamoon ne fii xare dina fi am non bu ñu xamoon ne xare dinañu am dinañ leen topp quoi oh kenn du leen jébbal waaye nag suñu borom ne keroog de ak kéefër lañ gën a jege ngëm yàlla ñu koy wax ci seen làmmiñ loo xam ne aka sori seen xol ya te borom bi xam ne lañuy nëbbu voilà liñ ne woon nañ ci ñëw mooy keroog en fait Abdallah ibn Ubay da doon def loo xamante ne nii mooy ajjuma ju nekk bu ajjuma ma soon a jot moom da doon daa am loo xam ne moom la doon def kenn nag doonu ko woon bañ ah, mooy day toog day day fexe teel a ñëw ci jàkka ji xam nga rek naa fiq daa mën a camouflage ak affaire ñàkk de personnalité day ñëw toog nag ci kanam nag waaw bu yonent bi alayhi salaam dugg see rek ba toog rek bu dugg see rek mu jóg kay waaw jël kàddu gi hada rasulullah ne kii mooy ndaw yàlla li de moom la leen borom bi teral na leen jaarale ci moom ci moom mii la jaral la jaarale seenu teraanga déglu leen ko te ngeen topp ko après nag toog yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom Seydina Bilaal jóg noddu bon Seydina Bilaal bu jógee noddu ab yonent bi alayhi salaatu salaam daal di daal di xutba léegi nag Uhud bi mu defee li mu def xam nga Uhud bésu samedi la woon léegi wax nañ la ca dimanche bañ naree dem Hamraul Asad yi ci xare ba ca tegu dana woon day ñëw yonent bi saa saa ne xanaa dégg ngeen li ma leen wax ku demul woon démb doo ñëw te moom moo ñëw ba foofu daal di dëpp ak 300 personnes ba mu mujj 1000 lañ woon ñu mujj nekk 700 léegi nag ajjuma bi ci njëkk bi ci tegu saa moom mu nar a def lim def ñëw rek toog yonent bi saa saa dugg si ci jàkk ji rek ngir ngir xutba àjjuma rek mu jóg bëgg a wax li mu waxoon rek saxaaba yi ko jege woon ñoo xëcc ci yére yi def ko tax ne ko toogal fii la ku bon ki nga doon xabiis bi nga doon ngaan yow yow waxat faal tamaa faal yow li nga def keroog yow xare bi ñu jógee sa wax yow samedi keroog nga nga ñu gàcceel ba pare ñuy wax naan da ngay kii rek mu mer daal di ñu futt nag daal di génn nag di jéggi nag doq nit ñi ci sàppe yi di romb am benn lansaar yi benn mbokkam boo xam ne radiyallahu anhu da koo dab ci mu kii ne ko ne ko waa Abdallah Abdallah ibn Ubay lu xew mu naan way xanaa gisu ngeen man ma jóg di dëgëral mbiram di ko wax ngi yal na ci saxaabaam yi di ma xëcc di ma bif mel ni damaa def bujra damaa wax ñam jombe te bur naa dama doon def ngir lu defar affaire am léegi nag gars yi di ma kii mu ne ko hé Abdallah ibn Ubay demal nga ñaan yonent mi alayhi salaam mu daal di lay ñaanal njéggal mu ne bëgguma mooy ñaanal njéggal daal di génn mer génn jàkka ji dem yoonam léegi mooy ñooñu suñu borom wee wee daal di koy weeje wañe loolu lay wax nii ne gaa yi ñu ngi wax ci seen làmmiñ yi loo xamante ne nii nekkul ci seen seen seen seen xol yi de waaye wallaahu boroom di xam na bi maa yaktumun li nga xam ne moom lañ doon nëbb mu ne nag alladina fii lañ waroon a gis tey mu ne alladina mooy ñi nga xam ne xaalu dañoo wax li ixwaanihim wax seen mbokk yay deret ya baa mbokk ci diine de ndax ñoom gëmuñ dara di wax seen mbokk ya waqaadu te ñoom ñu dëju de demuñu naan wax seen mbokk yi naan law ata'una ma qutilu gis nga bu ñu toppoon dañoo dëgër bopp rek ah bàyyi leen foofu rek waaw bu ñu toppoon Abdallah ibn uh, uh, Amr ibn Haram ngi mu ngi nii dundatul Jaabir nekk na ab ab ab jirim kii bo bu ñàkk na bàyyi juróom-ñaari doom la fi bàyyi yu jigéen ci ginnaawam bu ñu toppoon maa ko dilu waa moom ak gaa yi fa faat ñoom ak ñoom Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhum ñoo ñépp kenn dooru leen woon raya walla mu ngi noon xul suñu boroom ne wax leen ah waxal yow yonente mi alay saa salaam ne leen fadra'u ay woon kon comme que yéen yéen a xam daal dee bay mën a teg ay plan ku waroon a dee ku dee fenn ngeen naan bu defoon ni man du dee waa wax leen nag xul wax leen fadra'u ay wo fegal leen an anfusikum ci seen bopp almawta dee kon kay in kuntum saadiqin dem wax ngeen dëgg ba xam plan yi a xam fi nit ñu war a deeweeg yoo xam ne ku ko def du dee mais yéen ci seen bopp fexe leen bu leen dee wala tahsabanna suñu boroom nag di wax way ngëm yàlla yi ne wala tahsabanna ak naafiq yi nañu xam ne mukk mukk bul jàpp tabul yaakaar alladina zalamu alladina qutilu gaa yi nga xam ne dañ leen a faat fii sabilillahi bu kenn yaakaar fii sa ñi nga xam nañ leen a faat fii sabilillahi ci yoonu yàlla am waataa këni dañoo dee deewuñu de bal li am ba des ahyaa'un ñoom ñu ngay dund inda rabbihim fa seen borom yurzaquuna ñu nekk ñoo xam ne borom bi leen di xéewale farihiina ñu nekk ñoo xam ne dañoo bëgg bima aataahumullahu min fadli ci li nga xamante ne nii moom la leen borom bi tabaaraka wa ta'aala daal di defal min fadlihi ci ngëneelam du yaatu wa yastabshiruuna ñuy bég billadina di bég see di bége seen mbokk billadina ca ña nga xam ne lam yalhaqu bihim seen mbokk ya nga xam ne ñu nga ci ñu ngay dund ca kaw suuf amaguñu shahaada te faatooguñ ci toolu yàlla ñuy bég ci ñoom min xalfihim ca seen gannaaw di wax ñoom fa ñu nekk ca xéewal ya di wax seen mbokk yi dund ci kaw suuf naan leen allah xawfun alayhim bu ñu am dara naan ñoom ñooñee bu ñu am dara lu ñuy tiit ci li nga xam ne moo jëm ci seen kanam bu ñu am lu ñuy ragal wala hum yahzanun te bu ñu am dara loo xam ne moom la ñuy jàq ci li nga xam ne moom lañ jot a def ci rëcc rëcc de ndax seen boroom ak a bëri yërmande moo tax al imaamu Maalik ibn Anas rahmatullah alayhi ba mu génnee àddina am benn ki eh, boroom xam-xam yi koo gis ko gént di ko laaj naan gis ko ci gént di ko laaj naan ko may nan la la sa boroom def mu ne hé hé fii de borom bi de di ngeen gis loo xam ne yaakaaru ngeen ko woon sax ci ñi ñu xéewalam ñu yaatu mu ne yastabshiruuna ñoom dañu ngay bég bi ni'matin ci xéewal min allahi yu tukkee ca borom bi wa fadlin ak ngëneelam mu yaatu wa anna allaha te borom bi laa yudiyu du kuy sànk de ajral mu'minin wa fayu na nga xamante ne nii ñooy way ngëm yàlla li lii moo tax ñu naan la shuhadaa yi dëgg-dëgg faatuwuñu suñu borom moo ne bu leen leen jàpp ne dañoo faatu de ñu koy dund dund gi tax ñuy wax voilà loolu moo tax moo tax Mawlaana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu waxoon saxaaba yi ne man laajoon naa yonente mi alayhi salaatu salaam mu ne seen borom dana leen def seen ruux yeeg yooyu ci ay picc yu vert yoo xam ne ci la ñuy demee fu leen neex di dem di mën a wër ci péeyu yàlla yeeg yooyu la mu ne kon nag loolu la mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne nii ñii nga xam ne ñoo am lu xéewal yii mooy alladina mooy ñi nga xam ne lii nag mu ngi wax ci beneen xare bi voilà xam nga lii gisoon nañu lii mooy Hamra'ul ah Asadi mooy ci suba Uhud ba Uhud amee ca suba ga Yonent bi alayhi salaatu salaam woolu wax Seydina Bilaal mu yëgle après mu ne nañ génn képp koo xam ne fekke woon na xare bi démb kese mooy ñëw ba ni nga xamante ne nii ci la ñëw fee ña nga xam ne dañu blessé woon sax daal di mënuñoo dox wala dox tuuti lañ man ñuy jàppalante kii di yenu kii kii comme niñ ko dégg gise woon ci nettali bi loolu nag la suñu boroom di wax fii mu ne alladina mooy gaa yi nga xamante ne nii mooy ñooñu nga xam ne seen mbokk yi ñoom la ñuy bëgge fa ñu nekk ba ba ndax lii bon wala pour bañ a guddal am na leen mais baax na mooy ña nga xam ne ñooy bëgg te ñu génnoon àddina ci ñoom di keroog Uhud borom bi di leen xéewal ñuy bëgg ñi nga xam ne bëggee si ñi nga xam ne seen mbokk yi des ci kaw suuf mu ne ñooñu nag ñooy ñoom ñuy bëggee te leen di wax naan leen bu leen am lu ngeen di tiit lu ngeen di ragal ak lu ngeen di jàpp mu ne alladina ñoo ñoo ñi nga xam ne istajaabu ñoom da ñoom ñoo wuyu lillahi wuyul lalla war rasuli ak ndawam ba sallallahu alayhi wa sallam kañ min ba'di ma asaabahumul qarh ginnaaw bi nga xam ne ci la leen gaañ-gaañ ya ci la leen defet bu mag ba gaañ-gaañ ya góom ya daal di dale nga xamante ne ni muy metti metti metti keroog daal bi leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee ca dimanche ja nañ leen génn dem dabi Abu Sufyaan ak xare ak ak armée ma euh, Quraysh bi ñoom ñu daal di koy topp ñoo ko wuyul lilladiina suñu boroom ne ñeel na ñeel na ñi nga xam ne ahsanu ñoo rafetal minhum lii du ci ñoom de mooy ñoom ñépp rafetal ndax looloo taxoon ñoom ñu nangoo génn voilà mooy ñooñu nga xam ne ñoo rafetal ci ñoom te mooy ñoom ñépp rek min bi bayaan yàlla wattaqaw ñu ragal seen borom moytu ay tereem tey topp way ndigalam ñoom dañeel na leen ajrun pay azimun gu màgg màgg mu ne alladina mooy ñi nga xamante ne keroog ba ñu demee foofu nag ba yonente bi alei satu salaam campé hamraul asadi di xaar di xaar ki nga xam ne mooy Abu Sufyan ndax léegi mooy ba Ma'bad ah ba ba xam nga Ma'bad ibn Abi Ma'bad comme niñ ko gisoon ba mu jógee côté Médina romb yonent bi alayhi salaatu salaam di ko jaale moom mi bokkoon ci waa Xuzaa dajeek Abu Sufyaan ba tiital Abu Sufyaan ne ko yii mu naan Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam de waajal nañ armée boo xam ne te ñu génnuloon ci ñoom dañoo dañoo rëccu li tax ñëwuñu léegi mu naan ko bàyyi li ngay wax waaye Ma'bad ñun dañoo pare woon ngir dem faagaagalaat leen mu ne ko maa ngi la koy tere yow Abu Sufyaan de ba wax ko poème yam defoon léegi ba waa waa délégation boobu benn mbooloo ci waa Abdu Qays bi ñu rombee Abu Sufyaan di dem côté Médina am am nga Abu Sufyaan da leen ne woon léegi du nga est-ce que du ma leen wax ngeen yóbbul ma benn bataaxal mooy yóbbul ma benn message daal waxal ma ko Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ngeen ñëwee Okkaz marché Okkaz bu ngeen fa ñëwee dinaa leen jox li nga xam ne mooy ci zabib ji tàndarma ju wow joo jële dinaa leen ci jox léegi léegi mu ne leen bu ngeen demee nee leen ko ñu ngi ñëw ci moom daal di koy faagaakal loolu nag la suñu borom di wax ba mu ñëwee mbooloo moomu ci waa Abdu Qays ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam romb ko fekk mu ngi nekk Hamraa'ul Asad yi yonent bi alayhi salaatu salaam biñ ko waxee ne ko Abu Sufyaan a ngi ñëw nee na mu ngi ñëw ngir faagaagal leen jekkali leen lan la suñu boroom wax mu ne xasbunallah wa ni'mal wakiil moo tax mawlaana ibn Abbaas ne xadiis yi ne ci saxiix yi mu ne loolu de qaalahu Ibrahim wa qaalahu rasulullah mu ne Seydina Ibrahim alayhi salaatu wasalaam moom la wax keroog bi nga xam ne ci lañ koy sànni ca taal ba dane xasbunallah xasbiyallahu wa ni'mal wakiil yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko gaa yi tëkkoo lu metti naan ko tey ñu ñëw faagaagal leen non c'est fini yéen Abu Sufyan non non da leen di jekkali si mu ne hasbunallah wa ni'mal wakil moo tax jullit bu xam buñ lay tiitale ko menacé naan tey nga dee yow attention on vient vous massacrer nee leen bu fi nekk di leen topp ci toowu ay ay wa ñëw leen di ngeen xam man ngeen fii fekk non non yooyu yépp du sunna waxal li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon li sayyidina al-Khalil alayhi salam waxoon hasbunallah wa ni'mal wakiil borom bi tabaaraka wa taala moom de doy nañu te doyloo nañ ko wa ni'mata këy alwakiilu ka nga xam ne moom lañ bàyyee suñu mbir te moom la ñuy wàkkiirlu suñu boroom nag ñooñ lay wax mu ne ñooñu ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne qaala lahumu nnaas nit ñi dañ leen a wax mooy mbooloo moom ci Abdu Qays bañ daje ñoom ñëw wax leen ñëw yonent ma lay saa saam di leen jottali message Abu Sufyaan ne inna nnaasa mooy waa Quraysh de qad jama'u lakum dajaloo na ñoom ñépp ngir def benn danq ngir daal di leen faagaagal de faxshawhum ha man ñoo waa Abdou Qays de ñu ngi leen di wax ngeen ragal leen faites attention faites gaffe waaye waaye fexe leen def médiation bala ñuy dal seen kaw wala ngeen dëpp daw wastazaadahum waaye loolu nekkul lu dul da leen a yokku de da leen a yokku imaana nag ngëm yàlla wa qaalu ñu wax hasbunallah borom bi tabaaraka wa taala doy nañu te doy loo nañ ko wa ni'ma askay wa ni'ma ka ba alwakiilu ki nga xam ne moom lañ wóyër suñuy mbir moom lañ delloo suñuy mbir moom lañ jox suñuy mbir wallah léegi suñu borom ne fan qalabu ñu dëpp bi ni'matin ci xéewal min allah bu tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala wa fadli nag ngëneelam bu yaatu